أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين amma bacdu fa yaquulu allahu tabaaraka wa tacaala fi suurati alkahf bacda acuudu billahi min alsheytaani alrajim wa quli alxaqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur innaa actadnaa lilzaalimiina naaran axaata bihim suraadiquhaa wa in yastagiituu yugaatuu bimaa'in kalmuhli yashwi alwujuuh bi'sa alsharaabu wa saa'at murtafaqaa suñu boroom tabaaraka wa taala loo ci laayaab ñaar fukki beeg juróom-ñeent ginnaaw bi ñu gisee li jëmoon ci wàllu laay bi ko jiitu woon ci loolu ñu ne woon loolu li gën a dëgër mooy kuffaaru qurayshi le woon de yéefaru qurayshi ci boppam ñoom ñoo doon wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir mu jële fi ñiiw ak yooyu suñu boroom ne ko nag muñal di des ak ñi nga xamante ne ñooy ñii la jot a gëm way way woyoftu way woyof mbubb yii ñii nga xam ne way ñàkk ñi ak ñii nga xam ne ñenn ñi ay jaam lañ ba léegi sax ñenn ni du ñu ay jaam dañ leen a libeere nga xam ne ñoom ñooy ñi nga xam ne ñooy wéetal borom bi di ko tudd guddeeg bëccëg yi ci guddi ak bëccëg yi te nammuñ ko dul xale nga xamante ne mooy nekk nekk borom bi mu ne nag bu leen jéggil sa bët di xool ñeneen di ñee ñeneen wala di bëgg nekk ak ñeneen da boo ko defee turiidu ziinatal xayaati dunya mooy la ngay namm mooy li nga xam ne mooy tóor tóoru taar taaru li nga xam ne mooy àddina gu doy gi gii taxul topp nag yéeféer ba nga xamante ne nii moom suñu borom moo soxalil moo soxalal xolam leneen lu dut an zikrina di ñu tudd di ñu fàttaleku wattabaa hawaahu mu topp ay bànneexam kese ba naan la lan moo tax ngay tu way jële ñii ñu mën a toog ak yow wa kaana amruhu furuta mooy mbirum ëk ëppal la ko bàkkaar ak loo xamante ne dépasser les bornes ak alkande kese la kon nag loolu mooy loolu moo ci dëgër ñii yéeféer yi la doon wax léegi nag suñu borom ne ko loolu ñu lay woo seen sirène yu bon yoo yële liñ lay woowe naan la ay wa ñëwal bàyyil ñiitati ñun wala nga ñuy oto yi ndajaay loolu noonu suñu borom ne mukk yow it jullit bi noonu ngay fexe mel bu fi nekk naan man VIP yi daal man daal ñoom laa nekkal taalibe yi nga xamante ne nii ñoom ah waaye yow man di toog ak ñoom dama ci am kersa quoi ndax bëgguma nit ñi di ma robb may toog ak waay ji way way ñii nii nga xamante ne nii way woyof mbubb yi suñu borom nag mooy loolu lay tere li nga xamante ni mooy jullit bi yeneen ci bi alayhi salaatu wassalaam haashaahu masula nekk xelam di xalaat naan turidu zinatal xayaati dunya mukk mooy ne ñoom daa xamoon ne gis nga gis nga ko faar yii mooy kilifa yii ñoom Abu Jahlin ñii ñoom Uqba ibn Abi Mu'ayt ñi malgré li ñuy kàccoor ak ñoom an-Nadr ibn al-Harith yi ñoom al-Walid ibn al-Mughira gaa yi gis nga bés bu ñoo leen convaincre bañ dugg ci l'islam gis nga mbooloo yi nekk seen ginnaaw yépp ay dugg ci l'islam yonente mi alei sat salaam ci loolu la doon miser loolu moo taxoon te même lu mel noonu moo xewoon ca Abasa wa tawalla comme ni ñu ko gisa woon moom ak ama boobale di Seydina Abdallah ibn Amr ibn Ummi Maktum wala muy ibn ummi maktum wala gaa yi ne boneen tur ba ne amr ibn ummi maktum radiyallahu taala anhu wa ardaa loolu kese ngir xamoon ne ñii bu ñu gëmee moom ñu bari daal di gëm seen ginnaaw lool moo taxoon te ñii di ñëw di laaj mooy ne ñoom daanaka xos nañoo dugg ci diine ji suñu boroom nag ne ko loolu nag bu la ñu sax ñooñ mu ñuy ñoom bu leen leen faale ndax mbir mi wax nga leen ko ba pare mu ne kon waqul waxal yow rasulullahi sallallahu alayhi alxaqu dëgg de mooy alquraan jii di dëgg min rabbikum ci seen borom tabaaraka wa taala di la jóge yéen yéeféer yi léegi nag da ngeen a ñëw naan ma ne fi ñuy jóge ngir ngeen mën a jëm loolu nag moo fi dut am dëgg ak si na te ci seen borom tabaaraka wa taala la jóge faman shaa daal ak na faman shaa léegi daal ku mu soob fal yu'min na gëm dëgg ji bi mu ko dëkkalee muy alquran ji wa man shaa ku mu soob nag fal yakfur na weddi ginnaaw bi mu ko dikkalee mu leer jeex na amul ay utal leen ma ay ay ay ay ay ndajeeg ay ay ay audience yoo xamante ne dara ngir bañ a nekk ak ñi nga xam ne jàpp ngeen ne bokk ngeen classe kese déedéet loolu jàngalekat bu xam ne nit ñi koy kii noonu lañ mel day dañ déedéet bu ngeen ñëwee amul yéen bon lii c'est la classe des VIP fii moom la ñuy jàngale ñi nga xam ne nag ñooy waa high class bi ñoom seen classe a ngee classe ñi nga xam ne nag moom suqu say dunguru say ganaaru yéenale déedéet xam-xam di ñépp ngay boole mooy imaamu Maalik rahmatullah yi ca kanamam ñépp a fa doon toog ma ne doomu buur ak doomu loo man di doon ak waa ji nga xamante ne jaam la bu ñu libéré wala bu nekk jaam ñëw jàngi si yéen ay bokk fi ngeen di toog amul yaay kenn wala yaay kenn moo taxoon mu doon wax ba nga fii ci bu ci pale bi mu ne mukko xam-xam dañ koy dikkal waaye moom du mooy dikkale loolu nag lu jara xam la li taxoon imaamu Maalik di ko wax tekkiwul na yow da ngay toog fële nekk sa ruq xaw xamal kenn dara bu ñuy wax nga naan gaa yi daal buñ bëggee gindeeku nañ ma fekk si fii parce que imaamu Maalik daal waxoon na ne xam-xam dañ koy dikkal waaye te du dikkal kenn loolu yow waxi caaxaan la mooy yow xamoo li wax ne nit mooy xam waxu boroom xam-xam ak lu tax mu ko doon wax loolu dafa am solo seen waxu caaxaan yooyu moom du waxu dara jàngale nit ñi li nga xamante ne nii moom la leen boroom ni tabaaraka wa ci li mu la xamal te loolu mu nekk farata ñu war koo xam kon nag mbir maa ngi noonu la de kon nag daal mbir mi daal leer na yéen waa Quraysh yéen ñi nga xamante ne nii yéen ñooy ñoom ñoom Umayya ibn Xalaf mii nga xamante ne moom moo doon wax loolu la al Jumahi naan dàqal gaa yi ma ne mbir mi daal leer leer na léegi fa man ku mu soob daal nga gëm soob nga weddi mooy waa weddi leen bu ngeen weddee nag am na ay duma yoo xamante ni nii dina leen ci dal kon nag affaire yaa ngi noonu la mooy waaw bañ leen mooy rek la xawoon la mu waxoon fii mooy ñooy mbiri rek fa man saa fal yu'min wa man saa fal yakfur ku mu neex na nga mu na nga gëm ku mu neex nga weddi waaye gis nga bés boo weddee baat si ci borom di tabaaraka wa taala dina la teg ay daan yu méttee méttee méttee méttee kon nag mu antadinaaw ah te nag mooy ki ngay wax loolu naan ko bu la neexee mbir mi leer na léegi ci seen dëgg dëgg ji nga xam ne mooy dëggu alquran dëggu yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal mu ngi nii leer na te ci seen borom la tukkee tukkee na fa waroon a tukkee ku mu neex nga gëm ku mu neex nga weddi wax leen bala ñoo demaale gaa yooyu inna ñun borom bi tabaaraka wa taala ñu xam ne kon tëkkaloo antadinaa ah waa préparel nañ da waajal nañ li zaalimiina yi nga xam ne ñoom gëm ñoom de préparal naa leen te waajal naa leen naaran safara soo xamante ne nii ahaata bihim bu ñu fa demee gis nga dina leen muur lañ xam ne mooy takk-takku safara sa da leen di muur fépp am ñu ne suradiq mooy miir yu bi yooyu xam ne nag ci biir la ñuy nekk nga xam ne du di safar fa ñuy nekk am ñu ne mooy mooy mooy mooy kii bi fumée bi mooy saxaaru safara si leen di wër moo leen di wër fépp lool mooy suradiqoa wa in yastaghithu bu ta nag mooy bu ñu nekkee ca safara nag di ñaan numboolooyi wallooy au secours yughathu bima'in kalmuhli dinañ leen secourir de gaay malaaka yi dinañ ñëw secourir leen waaye ana lañ leen di dimbaloo waaye dimbaloo dimbal nee na dinañ leen dimbal waaye bima'in ci ndox moo xam ne la ñëw nag dékk leen ko ne leen waaye am leen da di laaj ñu dimbali leen ah waaye ndox ak gii daay moo xam ne nag kalmuhli ndox la moo xamante ne nii comme bettex boobu nga xam ne dañ koo xóoyal wala loolu nga xamante ne nii mooy bërëm yooyu nga xamante ni dañ koo xóoyal am ñu ne mooy deret yi nga xam ne mooy mooy mooy yiy génn ak li nga xamante ne nii dëtt yi yooyu noonu mooy almuhlu gisoon nañ ko ca suuratul maarij nga xam ne bettex boobu ñu xóoyal bam tàng jër loolu ak liy jóge ci seen yaram yi yashwil wujuh moom lañ leen di jox ne leen ay ñëw leen naan waale nga xam ne yow buñ la ko dékkee nga war koo naan boo ci sëggee rek laata nga koy naan yes wil wujuh day mis wi li nga xamante ne nii mooy sa xar kanam gi lay lay mis wam ñor xom wayow sa kor kanam gi ñor xomb bi sa suñu borom ne ak a ñaaw ak a bon asharabu naan goo gële nga xamante ne nii moom lay yéeféer bi dugg fii war a naan wasaat ak a ñaaw murtafaqa fa nga xam ne fa lay sukkootootee fa lay wóoru fa nga xam ne mooy fa lay toog fa nga xam ne mooy séjouram boobale ca biir safara fa mu war a toog fa mu war a nekk fa mu war a séjourner fa nga xam ne fa la waroon di wéeru ay waay foofoo bon waay murtafaqa mooy loolu lee ngay nal la diina kon yéeféer yi nga xam ne ñoom ñoo choisir ne dañuy mooy yàlla waaw léegi jël leen alxuraan a ngi nga naan waa ji waay c'est l'islam daal c'est liberté quoi ku mu neex gëm ku mu neex wàññi déggu ngeen sax ko alquran waxe quoi fa man sha'a falyu'min quoi wa man sha'a falyakfur ni ngay dégg ñenn ñi nga xam ne xamuñu dara di wax lool mel ni daal mooy léegi yow choisir lu la neex après boo deewee dara du la ci fekk ma waroon nañu àggale laaya bi inna atanna suñu borom ba mu ko waxee dane ha waaw man nag préparer laa ne rek ñi nga xam ne nag az-zaalimiina way tooñkat yi nga xam ne ba ngëm yàlla googu dañ koo bañoon waaw kay lii la leen di xaar yàgg saxaar saak mur ya ñuy ne muy miir yu kawe yoo xam ne safara si wër leen fépp te duñ mënee génn te buñ fa ñaanee ndimbal ñu jox leen nu mel nii kon yéefér yi de lii wa leen di xaar nga xam ne ndox moo xam ne mooy def noonu seen xara kanam yi léegi nag suñu boroom nag di wax mu ne innal ladina amanu kantaa ñi nga xam ne ñoom ñoo gëm yàlla ba leen dëgg ga dikkalee ñoom moom dañ koo gëm wa am wa amilu yi te ñuy jëf-jëf yu baax yi inna ñun boroom bi tabaraka wa taala la nudi'u duñu sànk mukk ajra man ahsana amala nga xamante ne dafa rafetal jëf fii ci àddina ñëw àllaaxira ma ne ko mukk jeex na léeboon la woon daanaan amoon na fi doon loolu loolu du demee noonu de dama sànk jëfu kenn loo jëf lu ndaw ndaw ci lu baax borom bi dina ko gaar dina a tay ulaayika mu ne gaa yoo yëre lahum ñeel na leen jannaatu adnin ajjanaay sax ya nga xam ne mooy sax tajri na daw min tahtihaa ci ronam al-anhaaru derrière yuhallawna fiihaa te des na leen koy solal min asaawira min dahabin ci ay takkaay yoo ne nii ci wurus la wayal siyaaban ay yére yoo xamante ne nii yu verte la sundusin ci li nga ne mooy suwaa la boo xam ne bu woyof la mooy sundus wa istabraqin ak suwaa boo xamante ni nii yére suwaa yoo xam ne bu diis bi la dee muttakiina fiihaa fa la ñuy soonu nag ca biir aljana ya bu ñu fa newee nag alal araay ci seen kaw yu kawe te wurusee neex maa ka neex neex ma waay ëskay athawaabu pay gi nga xam ne moom laa leen di faye waxasuna taaka rax taaka baax waaye aka neex murtafaqa fa nga xam ne mooy fa la ñuy nekk ñoom fa ñuy nekk di fa wéeru di fa nekk seen séjour boo bële foofu nga xam ne fa la ñuy nekk nekk fa nga xamante ne fa la ñuy dale aay waaye aka neex ci ñoom waay wuti naag bu yéeférim tuddu sànk wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala wa sahbihi ajma'in